lan tanaalu du ngeen am mukk du ngeen jot mukk albira ngeen yël mbaax te danga xataa tunfiqu bete bu ngeen jëriñee mimmaa tuhibbuuna ca la ngeen gën a bëgg ca la ngeen yor ci leen ko noona leen hmm? waaw loo naroon a sànni ji nga joxe ko wa maa tunfiqu min shay'in lépp lu ngeen jëriñee lu mu doon bu dee ay mbubb la bu dee ay lekk la bu dee ay kër la fay na laa naka yàlla alimun aji xam la bii ca la ngeen di def waaw aaya bi di mooy kullu taam kaana kullu kullu taam kaana hillan li bani israil gis nga euh, li xonq ci tubaab ah li xonq ci tubaab boo ne da koy jeexale da nga ci yax bi dégg ngeen wolof bi euh, même non gaara la ñi kii baabo dafa saakula moom der bi dafa xonq yàpp bi dafa xonk nga leen di xonk ci moom da nga koy jeexal ci yàpp bi da mujj a ci yàpp bi hmm? fu yàlla yemale rek yemalal foofu waaye boo ne da xataraayu yàlla nee na benn man ñaar laay def nee na ñetti ñeent laay def dana la teg loo xam ne doo ko mën a te boo ko deful mu dumal mboolem lekk dafa daganoon ci bani Israël moom Israël nag di yonteela Yaaqub mu amoon feebaru nap nap nap ba mën a mbaafaal de malal feebar boobu dafa am xeeti lekk yi muy bañ moom na mu tere boppam xeetu lekk yooyu yàlla may ko aafiya nangootul dellu ci xeet yooyu mu ne moom comme bàyyi na ko am aafiya doo ci dellu am lu ñu ne dafa nisaroon ne lekk sàngam moom ma dàqal ci lekk yi kon bu ma wéree lekk yi dinaa ko bay waaye yonent yi de duñu araamal lu yàlla daganal de nañ dégg wax dafa ne feebar bii ko dal comme nee nañu xeetu xeetu ñam yi lay bañ moom bàyyi na ba mu amee aafiya mu ne dootu ca delloo lii lu xel mën a dégg la banu Israël na ñu ne dafa araam ci ñoom fekk seen bàyyi feebar moo ko daloon moo ko bàyyi loolu loolu am na ba léegi ngeen jéggal ma am na lu ma fiy jaaral da nga dégg am na ay nit ñu naan ñoom duñu lekk suukar lu ndax seen sëriñ dama mujjoon a bàyyi suukar dégg waaye déedéet dafa amoon ay taalib yu dem Espagne benn ñëwee ñu ne ko suukar buñ koy filtrer dañ koy jaaral ci carbone carbone mooy këriñ te carbone biñ koy jaaral ay yax yi jur la xam nga këriñ dafa bari façon am na këriñ buy génn ci ron suuf si ci ay junni at àll yi nga xam ne suuf si dafa leen muur garab yi carbonisé dañuy génnee këriñ yooyu moom la usines yi doon taal bari na Chine bari na Afrique di Sud bari na réew Russie kooku benn këriñ la mooy këriñ gi mel ni xeer am na beneen këriñ mooy bii ñuy toggee mooy bii di jóge ci garab yi am na beneen kër mooy ñu lakk yax kooku karbon la moom tamit gisoo sa biir bu baree ngelaw nga dem ci fajkat yi pharmacien yi ñu jox la benn comprimé bu bu karbon la dafay naan gaz bi nekk ci biir waaye du beneen garab de safe nag suukar jamono jooju dafay tooy du nangoo wow foog ñu jaaroo ko ci carbone mu naan tooy tooy bu mu wow kooku nag ne ko réew moom buñ koy def këram gi bowoo ci yax lañ koy def te ñoom mbaam xuux lañ gën a yitteel ci yeneen mala sëriñ bi ne leen kon bés naka tey man bàyyi naa suukar waaye neewul suukar araam na de kenn mënta araamal bu dul yàlla léegi nag ay taalibeem dem benn ñoom duñu lekkati suukar ba di ko araamal waaye suukar araamul de kon dégg leen wax boobu am na ñoo am tamit du ñu nangoo julli ji juma ñu ne ndax seen sëriñ daawul julli ji juma sëriñ bi dafa nekkoon ci xat-xat digganteem ak nasaraan ci ay tukki yu la nekkoon nekkul woon ci sagoy boppam du génn ci sagoom du del si ci sagoom lii moo ko tere woon génn di julli ji juma ñi ko topp nag nekkoon ñoom du ñu julli ji juma kon xam nga lu bëri nit a koy def. ñàkk a gëstu ñàkk dellu ci alquran waaye kii daganal kii araamal kenn rek la mooy zil mulki wal malakuuti wala ku mu jox ndigal te mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kullu taam mboolem ñam kaana nekkoon na hillan di aji dagan bani israil ci xeetu israil illaa ndare maa harama la mu araamal israil ala nafsi ci boppam min qabli jëkkat antu nazila ñuy wàccee antu nazila jëkkat antu nazila bay wàcce bay wàcce weef tawraatu tawraata kul waxal eh, faatu dikkee leen bi tawraata in kuntum de dikkee leen tawraata fatluha ngeen jàng ko in kuntum dem nekk ngeen saadata jawaay dëggal wa man iftara képp ko alallah ci yàlla alkaziba ay fen min baadi zalik gannaaw loolu fa ulaayika ñu humu zalimun ñooy way tooñi kul neel sadaqallah yàlla day dëggal na fattabi topp leen millata ibrahim ngiru ibrahim hanifan moom mi nga xam dafa moyaalu bàyyi lépp loo xam ne du yàlla wa kaana nekkuloon mina mushrikiina ci waay bokkaale yàlla yi de kon kaaba ngaa ngoo yàlla na nii bi ñu njëkk a teg ci kaw suuf si mooy kaaba gi hmm? moo tax kaaba gi mooy digg as addina bi xam nga Makka la yàlla tuddee ummul quraa ndeyu dëkk yi boo bindee makkata makkata ñaata la miim ñeent fukk la kaaf ñaar fukk mooy juróom benn fukk juróom nga bind bakkata ba ñaar la kaaf ñaar fukk la tuuba juróom la booleel bakkata ak makkata lu mu lay jox lu juróom ñeent fukk ak ñaar mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam kon muhammad mooy meeru makka meereem googale àddina bi yëpp nañ dugg ci woon bi sallallahu alayhi ayat Musa bakkata ani makkata umul qura mi noonu àddina gi yëpp danañ wuyu ji makka li ñu naan ay New York dëgg la bu njëkk dañu ñoom ñoo gën a njool ay taax waaye demal Dubai da ngay téel ba sa mbaxana ay fële capitale Japon bi Tokyo wala nga dem ay Helsinki wala Stockholm wala nga dem fële Ottawa ci Canada lu mu yàgg-yàgg taaru taar yi mi ngi mujj ci réew julli di c'est foofu désert la waaye glace bi nekk ci Europe nii ten ci daw noona nu mu tudd léegi boo demee ci golfe bi danga fekk galaas bi foofu jën yi nga xam ne ci ñu ngi ci ba ci Baltique ah ci weti Finlande ni mu seeree mënta dund fenn bu dul foofu la waaye andi nañ ko ba fii ci ci Makka fii te ñu ngi fa def ay canal ci réewu arabe ñu ngi dund foofale teraangay teraanga yëpp ci ummatu muhammad lay mujj sallallahu alayhi wasallam kon mbir maa ngi noonu rek dina awala baytin njël benn néeg ba nga xam ne wuddi at tege tegeef na fa li naas ñeel doomi aadama yi lëllësi mooy néeg ba nga xam ne bi bakkata mi ngi bakkata hmm. mu baarakan barkeel lépp lu fa nekk barkeel waxu leen njubla lil alamin ñeel doomu aadama yi fii nekk la foofu aaya ay aaya ay kéemtaan baynaat yu leer nañ maqaamu ibrahim wa man daxalahu ke koona na ci bërëb boobale kaana nekk na aminan di kuñ daaji wóolu coonom jeex na bàkkaatam yàlla jéggal na ko bu mu doon suñu kumpa ya rabbi walillahi ñeel na yàlla walillahi yàlla waral na ci jëmmu boppam alal naa si teg ci doomu aadama yi ñu aji bayta këram nga ñu aji néegam ba man sadaa képp ko ane na sabilan yoon lay jëm foofale yonte yàlla ibrahim ismaila moom moom mool ibrahima ñu defal ko xeer mu tabax ci mu taxaw ca xaajara di root ñu tabax kaaba ga ba pare fi ibrahima doon taxaw nag foofu mooy maqaama ibrahim mandarakay tànk yi mi ngi ca woon xaajara nit ku ñuul la woon ismaila nit ku la woon li ndax du leen doy lu ñuy xeesalee kaaba gi ndek ki ko tabax nit ku ñuul la nit ku ñuul moo mool bii ba gannaaw malayka yi di ko jotil baay mooy tabax Ismaïla naka la nekk di lu ñuul am na xam-xam bu ñu tuddee morphologie morphologie boo takkee jigéen atam mun a lab ci sa biir at ñetti yoon doom ba bu juddoo ay cëram cëru baayam lay doon waaye melokaanam melokaanu yaayam lay doon dégg na Haajara dafa ñuuloon Ismaila dikk foog mu ñuul wax bi leer na dikk foog mu ñuul inshallah ba ko tabaxee ba pare Haajara ñëw ci moom daal di bale kaaba gi ba ko balee ba pare mu ne ko ndax ma tuur ko mu ne ko léeg-léeg ko yàlla mi ma jox ndigal pour ma tabax ko lu ma digal ma def ko ca benn guddi rek benn njël boog xaajara jóg ne dafay waajaral Ibrahim mu gis aw cëll weer daal di laxasu laxasu suuf soosu ne mes ne menteng mu daaw dugg ci néeg ba ko Seydina Ibrahim cëll weer yóbbu na li ma bale woon de mu ko du cëll weer de cëll weer bëccëg waaye guddi déedéet mu ne ko lan la mu ne ko malaykal Seydina Jibril la ba mu demee ba diggante asamaan ak suuf yàlla ne bàyyi ko mu bàyyi ko fu birig daanu ci birig yooyu la balaa addina bi jeex jumaa dina taxaw foofale kon alhamdulillahi rabbil alamin fu poussière tàbbi jàkka dina fa nekk fu dara tàbbi foog ñu def fa jotaayu yàlla waaye foo gis jotaay yàlla du fa mën a am mooy béréb yi nga xam ne loola le dara am yeggul foofale yàlla nañ ci yàlla musal ya rabbi kon man istata képp koo xam ne attan na sabilan ak yoon sabilan ak yóbbal sabilan ak wérgu yaram sabilan kóolu teg yoon ilay jëm foofale wa man kafara képp ku wéddi yàlla may la teraanga nga bañ a aji makka ah fa inna allah naka yàlla xanin aji oom le la anil alamin walis doomi aadama yooyu xul nel yaa ahlal kitaab e yéen e yéen ñoom céere li ma tag soona lu tax ngeen di weddi bi ayat laa ci aaya yàlla yi wallahi yàlla bi shahid na aji seedal alaamaata amala ci la ngeen di jëf xul waxal yaa ahlal kitaabi te yéen ñoom ci li ma tasu dund ngeen di pàdd an sabilaay wali si yoonu yàlla man amuna ko gëm tabaxu naa ngeen di sàkku moom i wajan ak lanku i wajan ak jéng wa antum te mbir ma yéen day suhada waay seede ngeen ne lii muy wax yàlla la wamallahu deet borom bi bi raafilin daa ji sàggan amma taamul ci li ngeen di jëf yaa ayyul ladina amanu ay yéen ñu gëm yàlla ñun ti tiwo bu ngeen toppee fare xanaaw kuréel min a na ladina utul kitaaba ca ñenn ñu yàlla jox ah yahuddukum kon ñu delloo leen baali imaanikum gannaaw bi ngeen gëmee keefir na ngeen di waay weddi de hmm? am na ñoo xam ne bu ngeen leen toppee ñu sànk leen kon bu leen leen topp ñoo le hmm? wa kayfa kaawteef naka lan takkuwala ngeen di weddi wa antum te yéen tutlaa def na jàng aleykum ale ci yéen ayatullah aya yàlla yi wa fiikum aji nekk la ci yéen rasulahu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa wa man yaati wa man yaati sim képp ku téye dëgër billaay ci faqat ci dëgg-dëgg hudiya waaw gindi weef na kookale ila siraati mustaqim jëm ci yoon ko jóg yaa yo lëgën a amanu te yéen gaa yi gëm yàlla yéen ñu nangul yàlla a yéen ñu xam yàlla ittaqullaha fegu leen tere yàlla topp ay ndigalum xàqa tuqaat yi dëgg-dëgg fegu de hmm? ragal yàlla mooy lan léegi benn waay bu laajoon benn sëriñ ne ko ragal yàlla mooy lan mu ne ko ndax mus ngaa dem ci àll gu bëri dëgg mu ne ko waaw mu ne ko ndax noo doon def mu ne xanaa yëkkati sama malaan yépp dañu bañ a jegañ suuf may tenkem tenkem tenkem ba génn benn dëkk jamuma mu ne noonu laa doon def mu ne ko ragal yàlla noonu la moo lay dimbale ngay tenkem tenkem ci biir dund gi doo lekk lu araam doo joxe lu araam doo jël lu araam doo def lu araam kon dégg nañ ko ni ngay moytoo dëkk ci àll bu dëgge ngay tenkem tenkem ba génn boo ko tenkem-tenkemee ci àll yàlla yi te mooy tereem yi ak ndigalam kon doo daanu moy mooy yàlla kon walaata muutun na farlu leen ah walaata muutun na góorgóorlu leen ba balaa dee di leen dikkee fekk yéen ngeen di waay jébbalu dee dafay bette de anamu ah démb ñun ñoo toogoon ci jotaay ba ah lu ko jot lu ko jot dara jotu ko deemoo dikk rek hmm? walaata muutun na jóge fi daal góorgóorlu mu nekk illaa bu dul antum muslimun waaye jébbalu ngeen waate si mu na ngeen mooy bi hablillaahi ci buumab yàlla bi jamian boole seen na ngeen mooy ci buumab yàlla bi waa na ngeen tey ci buumab yàlla bi wala tafaraqu bu leen farfarloo waskuru na ngeen fàttaliku ni amatallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen is kuntum fàttaliku leen ba ngeen nekk aada ay noon bu njëkk yéen ñëpp ay noon ngeen kii la kii séeréer la kii pël la kii joolaa la kii papel la kii manoojo la kii turka la kii hawsa la doon xaccoo du ngeen nangoo sëyante du ngeen doon xaccoo du ngeen nawlewante waaye l'islam moo fi jëlee lii hmm? kon riskuntum mu ba ngeen nekk aadaan di waaye noono fa allah fa yàlla daal di tàppale bayna quluukum seen xol yi fa ngeen koy bi ni ci xéewalu yàlla ixwaana ngeen di ay mbokk hmm? wa kuntum nekkoon ngeen ala shafa huratin dem ba nekk ci tappaatu paxu saf mën naar ji safara yi dara desuloon ngeen daanu ci biir alku fa anqazakum fa sabab daal di dikk rek anqazakum yàlla daal di leen suqali mi naa ci sabab ci safara soose de kazalika solo si nii la mel de yubayinu laa yàlla dana leeral lakum ñe leen aayati ay aayaam laa lakum ngir nga yem taxtinu ngeen mën a lu jamono lënt lënt nag na am ñoo xam ne dañuy des di ay combattant du xam ngeen combattant al al al junuut lu jamono lënt lënt na am ñu nangoo nekk ay soldaaru yàlla rek ah na ngeen jottali wax yi bu leen seet ku leen diingat bu leen seet ku leen dagge bu leen seet ku leen baatal ah mbokk yi kuy xool bët doo fees bopp de ah kuy xool bët doo fees bopp mukk kon ku bëgg a jottali baatu yàlla di seet ne bu ma waxee lii gouvernement bi duñ ma jox kat-kat bu ma waxee sama gàmm duñ ma jox enveloppe bu ma waxee bu ma xewlee ministre bi du ñëw bu ma waxee lii duñ ma jox billet Makka bu ma waxee lii duñ ma jox billet umra bu ma waxee lii duñ ma duñ ma recevoir ci palais bi palais bi mooy lan hmm? anak ban président moom Moussa dee ñu yóbbu ko ci pale bi mais fa lañ koy jullee léegi ci jàkka ja rek donte daaw fa dem ah fan lañ koy yóbbu ci sëg ya ana ko koy jullee taalibe bi ñu doon xeeb ci mbedd ba di ko wane ci ci ci ci yi xool xale yi ay xale gàddu ay saag ne école lañu jëm ñu ne ñu ñoo ñu civilisé ñii la war a dimbale ay xale nekk na la soluñu ay dàll ñu ngi yore ay pot ñu ngi yalwaan ñu ne nañu nañu tere yalwaan te yow doo def dara ci boolam ah waaye bu ëllëgee boo amee doom moo koy tudd ëllëg boo amee sëy moo koy takk ëllëg boo dee moom moo lay xaar ci jàkka ja kaalam bi nga doon xeeb moo koy laxas tiim la ñëpp la di sàppe ci ginnaawam nekkatoo ministre nekkatoo député nekkatoo sénateur Abdoulaye kese nga doon mu daal ne allahu akbar allahuma innahu abduka ibnu abduka ibnu ammatika yàlla sa jaam a ngi nii doomu sa jaama ngi nii doomi sa jéebéeta ngi nii te kooku nga doon bañ démb di ko goom ci télévision yi pour nañ ko xeeb nañ ko doy di di seen góom yi nga xam ne weñ yaa ngi ci mbiiw kenn ku nekk lu la waroon ci sa salaire boo ko defoon yàlla waan daal di fi jeex hmm? moo tax ren ci gàmm ga ñu andi fi seen xaalis yooyu ñu andi fi xaalis yooyu ñu andi boo xam ne moo gën a métti ak ñu ne dem ne dañ laa kalaame ci sëñ bi ak yàlla boo ne ni dama kalaame ak yàlla te mu xam yàlla dana ragal ma ne leen lu xew ñu ne dañoo war a gàmmoo nga war a gàmmoo ñun fa ñu nekk mënuñu fa gàmmoo ma ne kon foofu baaxul de fu ñu nekk te doo mën a gàmmoo foofu baaxul ñu ne waa comme ay fonctionnaire la moo tax ñu yow ma ne waa baax na ba ñu ne dañ la andil sa ndimbal boo ko jëlul yow mal xiyaamati ñu ne yàlla buggoon nañ def ci Seydina Muhammad jox nañ ko sëñ bi moo bañ xam nga li buñ la ko waxee dina la tourmenté ma ne leen léegi ma laaj leen ndax lii xaalis bi kenn ku nekk dafa dindi ci salaire am ngeen dajale ko andil ma ñu ne déedéet moo leen kon ci trésor ngeen ko jële impôt yi juuti taxi di digle lu baax te di ko njëkk a def watan xaw na ngeen di tere anil munkar ci lu ñu sib te di ko njëkk a bàyyi wa tu'minuna billahi ngeen di gëm yàlla walaw amana cey bu gëmoon ahlul kitaabi ñoom téere lakaana xayran ko kon mu nekk yiw lawum ñeel leen minhumu am na ci ñoom al mu'minuna waaye gëm wa aksamu lépp ci ñoom al fasiquna waaye weddi yàlla lañu de hmm? seetal tey li xew ci réew Europe rek hmm? bu dara bu xewee ci julli rek ñu daal di ko ŋawti ŋawti ah te bu xewee ci ñoom duñ ko tudd rek gis nga fan yi euh, Norvège la wala Suède dafa am ku jël bombe dugal ko ci benn béréb Norvège ci réew moomu ñoom ñooy joxe prix Nobel de la paix du noonu lañ ko ci tubaab Nobel fa nekkoon prix yooyu am na prix Nobel bu science am na bu littérature hmm? bu littérature am na benn africain bu ko mos a jël Wole Soyinka Wole Soyinka waa Nigéria la mos na am Nobel ci littérature dégg nañ ko Nobel de la paix euh, dañuy seet ku gën a ëpp jàmm ci àddina gi ñu jox la hmm? daaw wala daaw jël joxuñ ko Obama ah waaw hmm? kooku prix Nobel yi lan la te ba léegi ñu ngi bomb bi réew Irak Afghanistan ba léegi ñu ngi koy bomb kan moo koy bomb armée américaine la kan mooy président bu Amérique mooy Obama moom lañ jox prix Nobel de la paix euh, yooyu yaay borom yow lañ seet yaay borom jàmm ci àdduna gi fi mu toll hmm? man foog naa dañ ko jox pour jéngee ko balaa muy def comme li George Bush def mooy di taal réew moom mu seetal am na kenn ci ñoom dëkk bi ba mu yëngoo ñu ne ah jullit yi la ñu dem bi ci kanam ñu ne arab yi la ñu dem fekk na muy doomi Suède gu set wecc bokk ci intégriste catholique yi moom moo dugal bomb rey ay fukki fukki nit daanaka am na ñu ne mot téeméer sax waaye gisoo wax jooju sedd na bu doon jiitu lislaam ko defoon nekk ñu ngi seet anak ban réew la ñuy dóoraat ci kon ñu joxante loxo bu ko defee kenn duñu joxoñ waaye bu ñu féewaloo mbaa ñu ŋaayoo du baax ci ñun de kii yàlla suñu borom nee na wala amana cey bugg mën ahlu kitaab ñoon téere lakaana kon mu nekk xayran di yiw lahum ñeel leen minhum am na ci ñoom na waaye gëm yi wa aksuruhum li ëpp ci ñoom a ay kàccoor lañ am na ñoo xam ne gëm nañ benn ay jullit lu mel ni Roger Garaudy xam ngeen Roger Garaudy kilifa gu rëy la woon ci France da mel ni mos na jiitu sénateur yi ba mu ñu ne dafa dof moom tuub euh, na doon jullit waaw kilifa gu rëy la ci réewu France yal na yàlla defal ko jàmm ya rab yadurukum déet ñu di lor illa azan bu dul loru làmmañ rek waaye ñu qaatilukum bu xeex ak yéen yu wallukum lañ leen ne bu xeet al adbaara jox leen gannaaw summa laa yunzaruna te deefu leen dimbale bu boobaa waaw duribat saddeef na alim ci ñoom azillatu toroxtaane aynama suqifu fu fu mu dajeef leen illaa xanaa boog bi hablin na allah bu ñu jàppee bu mab yàlla ay yéeféer lañ waaye ay ahlu zimmi lañu dañoo fasante kóllëre julli bi du ma la xeex bul ma xeex du ma dimbale ko lay xeex bool dimbale bu may xeex naa la jox ndàmpaay loolu mooy ahlu zimma ah loolu mooy ahlu zimma ñooñu bu dee ñooñu la mën nañ leen may jàmm wa hablin ñi nga xam ne téye nañu buum minan naasi julli bi ci nit ñi waaw baax waaye lu mun ci am yàgg-yàgg daañu dellu bi xada bin ànd ak mer laay bu ci yàlla lu tax wa dudu ba sat def na alim ci ñoom almaskanatu ak ak mbaa loolu lu ko ñu fasal teg ko la ñu dagg ko mooy bi am na naka ñoom kafaru dañoo weddi kaanu nekkoon na yàpp na di weddi bi ayatla ci aaya yàlla yi wayextu na ñuy rey al anbiya yonent yi bi xëy na xaqin ci lu benn dëgg zalika loolu bi ma asaw lu seen mooy yàlla gala wa kaanu yaa doon di jalgate lay su nekk ñu sawaan di waaye yem képp min ahli kitaab ñoom téere ummatun am na ci aw xeet qaa'imatun bu taxaw yatlu na di jàng ayat laay aaya yàlla yi ana layl yu guddi gi xaaj xaaj hum ñoom yes ko yes ko yes ko ñu ngi naan nagam ñu ngi naan leng waaw ñu ngi rukoo ñu ngi sujud di jaamu yàlla rek yu'minu billahi danañ gëm yàlla wal yawmal aaxir danañ gëm bés àllaaxira wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yàlla wax na ko di ko waxaat mbokk yi bàyyi leen xel fi defoo digle woo terewoo bàyyi woo lii moo ëpp musiba boo mënta def it na nga digle keneen def boo mënta bàyyi it teral keneen bàyyi waaye defoo digle woo terewoo bàyyi woo loolu musiba la yàlla nañ ci yàlla musal ya rabbi kon nañu góorgóorlu bu baax di digle lu baax te di ko njëkk a def di tere lu di ko njëkk a bàyyi wa yusaabanu di gaawantu fil xayraati ci def lu yiw walaayka ñooñu min as-saalihiin ci waay baax yi lañ bokk wa maa tafalu lépp lu ngeen mun ci def min xayrin muy yiw walan tufahu yàlla du ko far yàlla du ko neenal de du ko nes de loo def ci lu baax yàlla fay la wallaahi yàlla a aji xam la bil muttaqin ci waay ragal yàlla yi inna allazina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla lan tughniya déet déet di oom anhum ci ñoom amwaaluhum wala awlaalum saagam seen doom yi min allah ci yàlla si am dara yow gëmoo yàlla gëmoo Seydina Muhammad sa doom yu bëri sa milliard du la jëriñ dara hmm? maam alhaji Malick si ah Maodo Malick looloo ci xubbaam bu siiw ba de alal addina yi da ngeen koy bàyyi kër yi da ngeen koy bàyyi atabnuuna maa laa taskunuun wa tajma'uuna maa laa ta'kuluun wa takaasartum hatta zurtum maqaabir wa ta'ammamtum kama tasaamamtum an ibri wa zawaajir hal wa'adakum allahu yaa ji daari bil xuluud wa nasitum yawmal masuud fa kayfa al haal idaa nasa dayful muthaa wa maa law qiran ila al arwaax allah allah ibadallah lii xutbay alhaji Maalik la yàlla na ko yàlla fay yaa rabbi kii ku tedd la nee na yéen a ngi tabax loo xam ne seen dëkk mënu ko ràppal yéen a ngi dajale loo xam ne seen lekk mënu ko jeexal ngeen di ngeen di njëkkante di ëppalante rek ba jaas buntu bàmmeel ñu suul leen dellu si keneen waaye du yéen de mu ne ngeen di tëx tëxlu naka ni ngeen di gumba gumbaloo bañ a déglu bañ a gis waa de yàlla yi man naka ngeen di def ci gan bi bu dikkee gan bi nga xam ne bu dikkee foog ñu berndeel ko te moom bëggul ñu toggal ko soom bi bëggul ñu toggal ko toggal lan la bëgg mooy bakkan bi ngay nokkee la bëgg a buddi yóbbu ko ah kon xam ngeen jëmm ji waare jàjj na soññ na nitu yàlla yi lépp lu ñuy jëriñ wax nañ ko ko ñun ñoo nekk ci caaxaan rek képp ku déglu sa sëriñ wax na ci képp koo jokk wax na lu leer waaye nekk ci ay xumbaare nekk ci ay donkansi gi foog na lii du jeex dana jeex de yal yàlla dimbali ñu yaa rabbi kon mbir maa ngi noonu rek seen doom yu bari seen alal gu bari gi te jaamu leen ci yàlla du jëriñ dara ulaayka ñoo ñu asxaabu naara ñun yooy safara xum ñoom xaaliduna waaye biir lañu fiyaa ci safara yàlla nee na nee na daal nga jël lu la lewul lu seetlu nga ciy jaamu yàlla hmm? dafa mel ni nga béy aw tool rek guy guyaan mooy neige jaar ci kaw tool ba lépp daal di jàpp xam ngeen jàpp de mooy ndox mu muur mbeyteef lépp daal di nëb alal gu lewul daal mi ngi mel ni nga xëbal saabu def sa loxo boo génnee ngelaw boo njëkk a dajal moo koy yóbbu alal bu lewul boo ko dajalee doo ci mën a jaamu yàlla dañ ciy faj rek te yaa ngi Amérique di faju suba yaa ngi Chine di faju da nga a menten alal ga jeex bàkkaar bi des ak yow moo tax yàlla nee na masalu maa yunfiqu misaalu la ñuy jëriñe fi haasi ah fi haasi al hayaati dunya ci bila dund adina ka masali rihin mi ngi mel ni aw ngelaw rek fii nekk na ci siwun guy guyaan asaabat boo xam ne jot na xar sa xawmen baytee fa ay nit zala moo ñu tooñoon seen boroom ñu tooñoon fusam seen bopp waaw fa halaka dum daal di leen alak wa ma zalamnaa wa ma zalamullah yàlla tooñu leen de walakin waaye anfusam seen bopp yazumuna lañ ñu tooñ yaa yu lazina amanu yéen ñu gëm yàlla bu leen téye ku dul jullit ngeen di wax moom seen secret sen secret bu leen ko wax ku bu ko xamee ëllëg bu leen jekkoo dana leen duma de hmm? laa tatarsu bu leen jàpp bi daana ay biitu min duuni ko laa yalunukum balaa ñu leen di togg xabaalan ay tolof tolof waddu ngéeju nañu bëgg nañu maa anitum leen togg coono rek xat badat xat ca dëgg-dëgg badat feeñ na albaxdaaw mbañeel min afaam seen gémmiñ wa maa tax fi sudurul hum li seen dën nëbb akbar moo gën a rëy xat bayyan naa biral nañu lakum ñee leen al ayata aaya yi in kuntum ndem nekk ngeen taakoon di way xelu haa antum yéen a ngi ne ha ulaay yéen ñi tuhibbuunahum ngeen bëgg ñu dul jullit wala yuhibbuunakum te ñoom bëgguñu leen de wa tu'minuuna billaahi ngeen di gëm gëm ngeen ceer yépp kulli yi boole seen wa izaa laquukum bu ñu dajeek yéen xaalu ñu ne aaman naa gëm nañu yàlla wa izaa xalaw bu ñu bu ñu wéetee addu ñu matt aleykum ci yéen al anaam la seen pëli baaraani minal xay si ngir nga xunju cay ba mën a jekkoo xul waxal muutu dee leen bi xay sikum ak seen xunju googale inna allah naka yàlla alim na aji xam la bi saati sudur nekk ci biir dënn doomi aadama yi in tamsakum in tamsakum bu leen laalee alxasanatu lu rafet bu ngeen amee lu neex bu ngeen amee lu jekk te suumum métti gaañi lool ah gisoo liñ doon def gis nañu li ëpp ci pétrole àddina ah yéen a ngi dégg li ëpp ci pétrole àddina ci réewu julli di lay bawoo ñu ne kon nañu seet énergie atomique wala ngir énergie boobu daal di wuutu pétrole bi ñu bàyyi julli di ak seen pétrole bu boobaa julli di dañuy doon ay baadoola dootu mën a liggéey ci seen diina seetal li yàlla def ñi ci gënoon a liggéey ci àddina bi mooy Amérique France Angleterre Union soviétique wala ex Union soviétique ak ñoom Japon seetal li yàlla def yàlla yëngal suuf si Japon usines yi ñu dencoon seen yooyu usines yooyu daal di yëngu toj seen nit ñi ñu ngi yàqule rek léegi ñu daal ne loolu dañ koy bàyyi dootuñ ko liggéey di ñu dellu ca cosaan mooy pétrole bi gis nga mbiru yàlla France fan yi ñu ngi ñu ngi seet ban loi la ñuy def pour loolu ñu daal di ko bàyyi ñoom tamit ñu yemaat ci pétrole bi rek gis nga ba ñu ne dañuy xeex julli di lañu doon bëgg a pour xeex leen yàlla am ca gaax benn yoon moo tax lislaam na yàlla dimbali ñaara bi koy fàttaliku mooy li xew ci Japon yàggul ci dëkk bu ñu tuddee Fukushima bokkut ak Hiroshima Hiroshima dafa am moom la Amérique dóoroon ci gannaaw guerre mondiale bi Hiroshima ak Nagasaki bële le six bële le neuf kon Amérique lan la mën a wax ci droit de l'homme jël bombe atomique dóor dëkk kooku bu toogee ne dafay wax njub ana njub ga te ñun def leen woon dara moo tax li fi nekk mooy ragal ma sama ndigg ma ragal la sa ndigg rek lii mu am léegi ci àddina bi boo ànd ak man rek mën a yaa fi gën fii ak yaa ngi naan woy monsieur rek yow ku baax nga démocrate nga waaye yaa ngi bëgg defar sa réew ñu ne kooku intégriste la. wala kooku réactionnaire la wala dictateur la yal na yàlla dimbalen yaa rabbi lii yëpp kaddu yi lii ma ci dugal mooy mbooloo mi lépp nga ci man mos naa siyaare sëñ bi boo mi ngi soog a jóge ci xalwa kër sëñ bi jël xaal lool kër wax na ma mbir yoo xam ne am na yu ci feeñ am na yu feeñ am na yu feeñ si nee na bés dina dikk man ku bawoo ci man dana dana dana tiim réew mi wallahi wax na ma li ci la mañ bopp ma ne ko say doom alquran lañu ñu jàng mu ne sama doomi teraanga la wax ko sëñ bi yëmën na la doomi teraanga mooy yéen kii jur ci ndigg kii jur waaye yéen ñëpp samay doom ngeen doomu teraanga ngeen dañu ne al waladu waladaani waladul qalbu waladu sulbu doom bi nga xam ne sa xol moo ko jur mooy yéen wala du sëlbu mooy ñii toog ni ñii sant sama sant te ñii policier mi ngi seen biir gendarme mi ngi seen biir avocat mi ngi fi magistrat mi ngi fi président mi ngi fi ministre mi ngi fi damay bëgg ëllëg bu ngeen toogee seen bureau yéen kot ngeen xalaat ah, suñu góor ga dee nekkatul jamono waaye waxoon nañu nangam ngeen mën a dimbale ummatu Muhammad ba du ngeen jaamaarloog yàlla yowmal qiyaamati dawul sànni wax la de déedéet ren ngeen laaj chauffeur bi sama chauffeur ren dama wàcc ci aéroport bi Dakar dama wàcc ci avion bi daal di ñëw ah fi ñuy njëkk a ñëwee ci biir am ñu jël suñu këyit rek dafa sëñ am ku bëgg a laajte kii vaccination ma bëgg a làmb ma gës am kenn ku xam naa kii mooy sëñ bi man sëriñ waaw ah, xam kii mooy sëñ bi kooku daal di duggaat ci biir kii ma ñëw policier bi jël sama bagage def ko ci kaw bagage yi sama soxna ñu ngi ànd nanguwul man ma puus nanguwul soxna si puus mu puus ko ba ci oto bi daal di jël bagage yi kulubali dugal yëpp ci oto bi mu tàllal ma loxo mais sëñ bi xanaa xàmme woo ma de ma ne ko déedéet ma ne man ba may def examen dama doon ñëw foofu ci yow seetal ki doon toog ci ëtt bi yore mariage am mi naa ko ñaanal tey kooku mooy alkaati bi jël sama bagage man di ko dugal sama oto kon def lu baax rek moo am solo kii bu ma defoon ci moom lu dul loolu dana dis keroog de kon mbooloo mi lépp a nekk ci biir xeebu ma mbooloo mi ëllëg yéen da tiim réew mi bu fekkee amu leen yóbbale da ngeen gaañe gisu leen nitu jamono yi kilifa yi ni ñuy gaañe seetal ministre yi ni ñuy gaañe ñu jox la budget na dana nga defal réew nga ne ko tura toog bañ a def ci réew mi bu fekkee xamoon nga yàlla xam nga Seydina Muhammad xam nga doo def loolu doo def loolu yal na yàlla dimbale kon wax yi na ngeen xam ne bés dana dikk ngeen toog ci bureau yeen kese seeta du nii laa leen que le journaliste la ëllëg kooku wax ci rajo bi nga ko jox ay fen yu jóge saañ dana ko wax du ko mos a wax luy rafetal saañ rek lay mos wax ndax jotaay yi mu teere waaw gisoo wax yi duñ ko nangoo génn ci télévision nationale ndax seen góom lay forote ëllëg am na ku fi nekk directeur télévision lay doon moom dana ko teg dana ko teg dana ko ñi dañuy dañuy jeex takk ba yàggatu sax yàggatu dañuy jeex takk dañuy jeex takk jeex takk ñeneen ñu baax danañu ñëw ñoo xam ne yàlla rek moo leen di suuxal yàlla rek la ñuy liggéeyal am na yàlla jëngale lii du du waxu toog ci mbooloo di wax nit ñaa ngi lay déglu rek wax loolu déedéet man xam naa ne service de renseignement ñu ngi ci biir mbooloo ñuy toxal xabaar ñu ngi ci biir mboolool déglu lii may wax dem yóbbul leen ko waaye benn bool safara ak ndox nu mu ciy xaje ragal yàlla ragal ko yàlla loolu naka lay amee loolu am loolu mënta am na ku yore renseignement direct ñoo xam ne danañu yore dara nga foog ne lii caabi la fekk magnétophone la appareil la mi ngi lay jël image bi di jël sa kàddu di leen ko yóbbul waaye wallahi asimaka min annaas wa ma si wallahi baatil lépp lu yàlla kese yàlla kese yal lu mutu kon yaa ayyuhallazina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tattaxidu bu leen jàpp bitaanatan ay biitu min dunikum walis leen laay hmm. ok in tam in tam in tam saskum leen laalee xasanatun lu rafet tasum mu mu métti ci ñoom bu xasanatu bu ngeen amee lu rafet ñoom ñu daal di mer wa in tusibkum bu leen laalee sayyi'atun lu bon yafaw ñu kontaan bi haa ci loolu eh julli bi am nañ problème ñoom lii moo leen di kontaan loo waaye wa in tasbir bu ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla laa yajurkum duñ leen lor kaydum seen pexe seen ci dara inna laa naka yàlla day muhiitun yàlla aji war ndombala bi ma taamu bi ma yaamun ca la ah mbokk yi xare Badar mi ngi noonu la hmm? eh, yàlla ci yàlla yóbbu yaa rabbi lii moo tax diggante kër gi ak fi sëñ bi tëdd ñu tabax foofu bu ko tuddee bustaanu ahlu Badar jardin waa Badar dana am fa jaar ne alaw gi ñu yàq fi astaghfirullah te da nga dem Dakar nga gis fa boulevard général de Gaulle ko colonialiste la woon danga gis avenue Faidherbe Jean Jaurès Albert Sarraut Jean Mermoz William Ponty lii lépp danga ko gis mus ngaa gis avenue Seydina Omar bun Khattab avenue Ousmane Zounourayn avenue Seydina Ali ibn Abi Talib ñan lañ ñu jàngal ay colonialiste ñi màbb suñu réew dem tabaxee ko seen réew ñi nga xam ne duñu ay jullit lii moo bërëb bi buñ ko inauguré tuddee ko waa Badar xale bi nga fa jaar ak papaam ne lan la mu ne ko fii la sëriñ bi tuddee waa Badr lan mooy waa Badr nangam la nangam la ah nga commencé roy ci jikko ñooñu bàyyi jikko yu bon lii dong la kon dégg nañ ko njàngale dafa bëri façon kii ci àll lay jàng kii dafay tukki jàng kii dafay teeye jàng kii dañuy nettali mu jàng lii dong la bés boobale bëgg naa yéen ñëpp ngeen mobiliser ñu ubbi ko tuddee ko waa Badar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam takkal ñu garaaj yawmal qiyaamati ñu ànd ak moom jéggi siraat dugg aljana yàlla nañ ko yàlla defal yaa rabbi keroog Badar métti na lool heure bi mi ngi daw waaye dinaa yeggale léegi incha allah dinaa yeggale léegi incha li ma yéexal yëpp bu dee sama sago la lu nekk ci bopp bi yëpp dama koy sotti seen bopp lu nekk ci dënn bi yëpp ma sotti leen ko waaw nii la yàlla bëggee naa sonn lool ngeen sonn lool ndax loo am ca sonn ca rek doo ci jëriñ mhm. badar dañoo ne lislaam jaas ah, jaasi moo ko may doole déedéet da nga doon daw ba paan nga mënatoo daw wàccal ci territoire bi wala du loolu ah da nga doon daw la oto di daw la oto di daw la nga dem ba oto bi paan wàccal nga ci territoire bi ci baax daal di wey yow bëggoo l'islam nee nga doo dem ci l'islam ki bëgg dem ci l'islam bàyyi ko dem ñu ne loolu du am lii moo andi fitna bi nañu gaaw dóor Muhammad ak i nitam balaa ñuy am doole ji ñëw Makka ndeysaan booba julli di ñu ngi kooñoor ñetti téeméer ak fukk ak ñett trois cent treize ñële ñu ngi doon junni nit xam nga tolloowuñu ñu ci li gën a wér ñett fa li gën a siiw juróomi fas ñii juróom-ñaar fukki gëléem ñele juróom-ñaar téeméer gëléem ñele ñu ngi regg ba seen jigéen di leen tëggal ñuy fecc ci kaw fas yi ñele ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor lañ nekk ñu ngi xiiboon walaqad nasrakumullahu bi badrin yàggale leen yéen it koor gi bu def leen jàpp Seydina Ousmane atamtu ah <laughs> walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla laysa yàlla na dimbale naa leen keroog bésu Badar boobu da ngeen koo ñor boobu yéen a ngi ragg boobu yéen a ngi kotom waaye ñële quantité la ñu ànd ñu àndi qualité te qualité moo mun quantité ñële dañu ne naa xeex delluwaat sama kër kële defe ne naa xeex ñu rey ma ma yeewoo xam nga seen xeex du benn wallahi kar la julli di dóor di dóor berey ci ñoom juróom-ñaar fukki nit jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukki nit juróom-ñaar fukki nit julli di fukki nit ak ñeent ñoo daanu juróom-ñett yi muhajirin juróom-benn yi lansaar moom la yàlla tàmbali di nettali ci saar bi dana ko nettali wax ci suratul anfaal hmm? yasalunaka anil anfaal dana ko nettali boobu la incha allah yal nañ ci yàlla yóbbu ya rabbi bu ma ko fekkee ma jottali ko bu ma ko fekkul ñoom suñu waajo dem na rek ngeen ci yàlla na wax fàttalekul ah ba nga xam ne nag daal te xëy nga yow Muhammad xëy nga suba teel min ahlika sa njaboot tu bayyoo yaa ngi yem yemale tu bayyoo yaa ngi waajal tu bayyoo yaa ngi sancal am ngeen sanc day fii amuloon kër nga ñëw di sanc kër ngay sancal al mu'minuna waaye gëm yi maqaayida ay ay jekkiwaay maqaayida ay bërëb lil xitaal ngir xeex wallaahu yàlla lay samiun aji dégg la alimun aji xam la lisaan moo tax Baay Ñas eh, Baay ku baax la eh, yàlla fay ko yaa rabbi dama ko miinoon miin bu dem dayo miin bu dem dayo njobootam tamit noonu lañ mu bëggee wallahi mbubb yi ma sol ci seen mbubb na lool am na ko fi doon fekk ci tafsir ñu ko tuddee Baye Alhaji Ibrahima Ndiaye waa Gambul la loolu Medina rek la doon julli ji am na suñu ancien chef di canton bi Baye Thierno Modi Ndiaye yal na yàlla yërëm leen mu def jamono nag demul Medina góor gi Alhaji Abdoulaye Niass yal na yàlla yégal ko ci aljana yi gën a kawe njabootam yàlla gën leen a barkeel moom moom sëñ Alhaji bu daal ne Baye Ibou Ndiaye. bàyyi alaaji Ibrahima Njaay yow dama lay gëj gis léegi di yow weeru koor bi fii nga doon nekk aljum bu nekk fii nga doon nekk waaye gisatuma la mun naa def weer benn yoon laa lay gis ndeysaan bàyyi alaaji bu Njaay ne ko sama doom dafa jàngi woon man la wax mu ne ko sama doom dafa jàngi woon ñib na te fa mu nekk dëkk bi dafa ndaw mi ngi firi alquran mi ngi jiite juma ma dem foofu nag ngir bëggal mbooloo dèjà alaaj abdoulaye déggal li mu ko tontu mu ne ko ah man day bu ma yàlla man ak jàppandal ni mu la ni ko mayee mu ne ñu koy gunge ba mu yàgg fa mu jëm ci lay bokk yàlla na ko yàlla fay yaa rabbi kii mooy xalifa bu njëkk ci bàyye eh, alhamdulilah yàlla na yàlla fay ko seen xulafaaw yi ñi dem yàlla na yàlla yërëm leen ñi fi nekk yàlla na yàlla guddal seen fan eh, moom Baye Niass dafa doon wax ci Badr nee eh, ñu ngi naan liqaa'ul bi Badrin qad ustaru bi zikrihi eh, fa kullun qatilun aw asirun muqayyadu moom bàyyi mu ne man li ma bëgg daal fu ma nekk daal nañ may fàttali badar xam nga kon badar neexoon na moom bàyyi ñes mooy wax la liqaaun bi badrin qad ustaru bi zikrihi nee na liqaaun bi badrin dajeg badar qad ustaru bi zikrihi man damay bëgg buñ ma koy tuddal man Cheikh Ibrahima Ñas radiyallahu anhu mu ne fa kullun qatilun ñii juróom-ñaar fukk yi rey nañ leen aw asirun wala ñi ñu ngi leen ñu ngi leen prisonnier mu xayyadu ñu jéng leen andi leen sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te kaw bu julli di daanoon Badar dina ko du yegg si fi mu yal na yàlla fay ko kon bésu Badar na ngeen ko waajal bu baax a baax ñu ngi ñëw eh, ngeen def ci lu ngeen mën def ci lu ngeen mënul yàlla defal leen lu leen jomb léegi moom maa ngi noonu la moo tax yàlla la is ba mu demee ba yittewu taayifatan ñaari kuréel minkum ci yéen di xaccoo nañu dem bu ñu dem nañ leen xaar fii déedéet nañu génn xaar leen ci biti an tafshala ba tuuti ñu yoon jox yoon jox mooy tuuti ñu échec ñoom julli di wallahu yàlla day waliyuhuma mooy seen sang ñoom ñaar yàlla mooy ki leen bind mooy ki leen amal wala laa ci yàlla képp fal yatawakkal na wéeru foofu laal moom na waaye gëmi walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah ay ba ngoog wala xat ci dëgg-dëgg de nasarakumullah yàlla day dimbale woon na leen yàlla baaxe woon na leen yàlla jàmmaloon na leen yàlla suqali woon na leen yàlla dabaaxe woon na leen bi badrin kera bésu badar wa antum hu booba yéen julli di azilla booba tuuti ngeen ci lim azilla booba kooñëw ngeen da ngeen xiib azilla booba ragg ngeen da ngeen mar fattaqullaa ragal leen yàlla laalakum ngir da ngeen tashkuru ngeen sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci dem leen defal fàttaleku taqulu ba ngay wax yow yamante bi lil mu'minin waaye gëm yi a ah, bu leen yoon jox bu leen ragal bu leen tiit alan yakfiyakum ndax du leen doy waay ndax du leen doy an yamuddakum an yumiddakum be tëbb leen rabbukum seen boroom a ah, xanaa yéen leen an yamuddakum mu tëbb leen mu mëdd leen rabbukum seen boroom mu renforcer leen lu mu teg bi salaasati alaafin ci ñetti junni menal malaykati ci malayka yi benn malayka sax xaju ci mindeef waxatu mala ñetti junni malayka lii yàlla def ko na def pour defal leen rek munzalina yu ñuy wàccee balaa ahankay in tasbiru bu ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla ah waaye atukum dañu leen dikkee min fawrihim seen gaaw gaaw haza mi ngi nii ndeysaan keroog bisu Badar Jibril mi ngi jiitu ah mi ngi mi ngi mi fasam boobale ah te mooy xayzam mu ngi boole ñaari kaala yi lu ñu lu lu weex ak lu verte ñaari kaala yooyu la Jibril jaxase woon keroog yàlla na yàlla fayal Jibril wallahi Jibril mu ngi waaj mu ngi sànni mbicci kaala bi ci ginnaaw couleur couleur bu verte ngoog moo tax yonent yàlla mu sallallahu alayhi wasallam boo demee ci jumaam ja couleur gi yëpp lii lu verte lii lu weex ba ci ron xubba bi mu tëdd sallallahu alayhi wasallam seetal ñu mu doone bu verte verte mooy couleur ummatu euh, Muhammad sallallahu alayhi wasallam a ah, bala ahankay in tashkuru bu ngeen muñee wa tattaku ngeen ragal yàlla waaw wayaatukum lañ leen dikke min fadum seen gaaw gaaw bi haada mi ngi nii yéen nit ku mi ngi leen di tëbb rabbakum seen borom bi xam sata alaafin ci juróomi junni sax minal malaayka ci ay malaayka musawamina yu ñu tàggat yu ñu entraîné dañu mepp wa ma ja'alawullah yàlla deful wàccuk malaayka yi illaa ndere bushra mu ay mu aw mbégte lakum ñeel leen ah, wali tam may na ngir na dal xulubugum seen xol bii wa man nasu waaye bu million ngi malayka wàccoon yi te yàlla ndimbalam ñëwul du jëriñ dara de ah? ah moo tax yàlla na ndimbal ci yàlla rek wa man nasu de ndimbal mun a yegg fa mu jëm illaa loolu min allahi bu bawoo ci yàlla rek wala aziiz yàlla mu yegg tedd ku mu teral nga tedd ku yàlla tedd dul doo mën a tedd mu kon yàlla yàlla teral alhakiim yàlla mu yegg xereñ yenn jamono nag jullit bu demee guerre foog mu dee lu tax ngir ay martyr mu ne martyr ah mooy ay shuhada mooy ñu daanu ci toolu yàlla ngir bu ëllëgee ñooñu seen deret yi dañuy moo tax ku dee ci yoonu yàlla duñ ko sang duñu dindi mbubbam dañ koy robaale xanaa ay ngànnaay wala ñuy dindi waaye dal yeeg mbaxana yeeg deret bi dañ koy suulaale naka Hamza ba mu daanoo keroog Uhud hmm? martyr noonu lañ koy def ndax seen deret bi garab la yowmal qiyaamati dañuy ràmm ay jaam tamit seen deret yooyu képp ku ci laal mbaa maam laaloon ci mbaa sa maamaat laaloon ci yéen ñëpp da di tex texe da ngeen di da ngeen di jéggi siraat kon li ay ngeneel la ah yàlla nee na foog yenn jamono nag dee di am ci xare yi ngir ngeen mën a doon ay shahid li yaxta ngir na dagg ngir na dagg tarafan aw fekk min alladina kafaru ci ñu weddi yàlla am ñu ci dee waaw jëm safara aw yàq bitoon wala mu to mu toskoreloo leen fa yan xali bu ñu wàñño bi ko xaar xaay bi ne di waay sooy am ñu dee ci julli bi di waay texe aaye bi di ñëw nag bu doon Muhammad mun na nëbb dara ci alquran dana nëbb aaye bi wala abbasa wata walla aha an jaawul ama kon mi ngi noonu la aaye danañ ca dikk ndeysaan keroog xam nga Badar dañoo gañe woon am beneen xeex bu ci tegu ci ñetteelu at bi ñu ko tuddee ghazwatu Uhud yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di yéegal ay saxaaba ci kaw ne na ngeen wëtt suñu gannaaw na ngeen yor ay fett bu ñu kenn romb dem Medina ku ñu bëgg a jaare ginnaaw na ngeen fett bu leen wàcc bu xare bi neexee bu leen wàcc bu xare bi naqadee yàlla dogal xare bi ñu tàmbali rek tuj tuj julli tàmbali di dóor yi fii ñi nekkoon ci kaw doj daal di daw wàcc subhaanallah booba ikrimatu bun abi jahl dugagul ci lislaam xaalid ibn al walid booba dugagul ci lislaam ñu daw daal di wuti julli ci kaw musiba am na di roose julli di di roose julli di ba julli dañoo mujj a daw keroog ñëpp daw bàyyi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam am ko ñu tuddee ibnu qumay ah mu gis yonente bi ne ah li wut man maa ko am tey tey ma ko ñu may bàq bet abadan mu tàyyi fetalam tàyyi fettam ah boo fetal mu tàyyi fettam ne def koy dóor ci dënn sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam benn saxaaba mi ngi fa taxaw di Mus'ab ibn mu xam ne fett kenn mënu ko téye mu tëb rek daay tàllal dënnam ci kanam fett na yàlla fay jëmm ji kii it bokk na ci ñàll bëggal aljana ba muy daal mi ngi naan Muhammad laa sama jël bi gaañu la mu ne ko léegi fa maw'idunal janna suñu rendez-vous mooy aljana yéen a ngi fàttali ko tamit fas fa sabran ala ala yaasir fa maw'idukumul moo tax may gëstu di gëstu ba sama téere bi may andi ci téeméeri nit ak fukki nit ñoo xam ne danañ dugg aljana yàlla garanti na leen gis nga lii lii moo tax may wax nag du dégg nañ kàddu lii moo tax may wax booy gëstu da nga gis loo xam ne euh, du njàng moo la ko jox wa allamnaahu min ladunna ilman yàlla ah waaw yàlla dina jox nit ki loo xam ne du ci kayit la ko jàngee wala di tabla wala dafa toog nit ki sako déedéet daf koy jàppandal al ay yoon mu jaar ci ba yegg ci mbirab yàlla keroog Seydina Muhammad ca la ñu dammee boñam sallallahu alayhi wa sallam keroog la ñu dóoree lu mel ni tàppaaka ci digg boppam ba casque ba dafa luur ci biir boppam bañ koy dindi dafa yëkkati waale ndawal nga sallallahu alayhi wa sallam kon kan mooy noppalooti ah ki tànn noppalu mooy ki waaye ki tànn sonn mooy ki noppal ba yowmal qiyaamati kon mbir maa ngi noonu la yàlla mi koy nettali ci la ñu reyee Hamzatu ana kan moo rey Hamzatu mooy Wahshi waaw moom kii moo ko fayoon Hind ah ci Bani Umayya ne ko moo reyoon suñuy bàyyi ca keroog Badar dama bëgg nga rey ko muy dox ci bii mbindee nit ñi di dox ci biir nit ñi ba Hamzatu ni mu defee nii rek mbubu weñ bi bàyyi biiram tuuti. ci la ko wax ci sànni xeej ba xeej ba daal ko dugg ci la dee ci la ñu daggee ay noppa noppam dagg ay noppam dagg ay cëram yu bëri bëri def ci lu moom lu ñaaw xotti doon na nga génnee daal ko jox Hind mu yëy ko daal di ko sànni ci kawam hmm? xam nga lii diis na yonent ba mu xam Hamzatu mu daal di jaaxle lool ngir mu métti ko lool ngir moom ak Hamzatu Hamzatu ak baay yonent bi Abu Talib moo leen eh, Abdul Muttalib jur kon baay taxam la bu demee ci wàll geño baay taxam la waaye bu demee ci wàll meen néegu ndey seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay gis nga façon sëy bi hmm? ñun miinuñu lii ci pël la gën a bëri wala saraxule wala ci arab waaye yeneen xeeti xamuñu sëy yu jegeñ yi aramul ci wàll geño baayam la ngir moom ak baayam ñoo bokk benn baay di Abdul Muttalib waaye bu dee wàll meen la seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay Wahba ak Wuhayb Wahba moo jur Aminata Wuhayb moo jur yaayu Hamza hmm? foog naa danay am ci séeréer yi Aliou da nga dégg ñu ne fandeeb famaak ah fandeeb mooy gundaw bi famaak mooy bu mag bi waaw danañ am ci séeréer fandeer famaak Ablaye fandeer Ablaye famaak wala Moustapha fandeer Moustapha famaak <laughs> waaw du seen mu ngi ree ci gannaaw na leen séeréer sëñ fan la dee séeréer yi tey ku am ay kon lii la wax ba ak Wuhaybu kon bi maa ngi ne yonent yàlla Muhammad mu mu tiimee Hamzatu xolam daal di diis lool mu ne yàlla ana ban xeet mooy def lii xeetu kan ana ban xeet mooy def lii bàyyi te ko aw yonanteem yàlla ne ko laysa laka minhaa min shay amoo dara samay mbir loolu man yàlla maay mooy borom coobare mooy borom dogal aw yatuuba alayhim mun na nangu seen tuub te waa ji tuub na kat ki rey Hamzatu mujj naa tuub moo tax moo doon moo wax ba ma nekkee yéeféer maa reyoon ki gën a baax te mooy Hamzatu waaye ba ma nekkee jullit maa rey ki gën a yées te mooy Musaylimatul Kazzaab ki doon woote ne moom yonante la ah? sunanu alfiilu wa mal fiilu lahu xurtumun tawilun wa zaylun qasirun uznun tawilun kabirun moom moo lay kii kii rayoon xam ne ba mu tuubee moo reyaat ku bon kële kon gis nga moo tax ma wax ne am na fu nekkoon mbali waaye mu wëlbatee ku nekk jàkka am na fu nekkoon sën mu wëlbatee ku nekk jumaa na ngeen bàyyi xel ci loolu dégg nga lii ay mbiru yàlla moo tax yàlla ne aw yatuuba alayhim mu wala mu nangu seen tuub naka wax si ni mu tuubee aw yu azim wala mu buggal leen ñu dee ci seen yéeféer googale fay noonu naka ñoom zaalimu ne waaye tooñ lañu walilaa aji nekk la ñeel yàlla maa fi sama li ci asamaan juróom ñaar ba maa fi laa dal li ci suuf yaxsu yàlla dina jéggal li mën a caaw ñel ku ko soob ci ci ci ngineelam wa yu azibu yàlla dina mbugal man i caaw ku ko soob ci mandoom wallaahi yàlla rafun jéggalaa koon la la day yéen ñi gëm yàlla laa taakulu bu leen lekk riba riba baaxul de hmm? leble dërëm fayeeku dërëm ak genn wàll genn wàll bi riba la ah lebal nit benn saako bu koy fay mu fay saako ak genn wàll loolu riba la li ñu tuddee bukki maan du xam ngeen bukki maan aw bukki maan do léegi weer bi sori na waa ji am lu mu jox njabootam waaye mun na leb ci usine bi carton bi mu leb ko bu ko doon jaay fukki dërëm yow nga jënd ko ca moom juróomi dërëm te moom bu koy fay fukki dërëm la koy fayee te juróomi dërëm la ko jaayee li mooy bukki maan boo demee ci bitig yi da ko fay fekk baaxul dafa araam de riba la boole lu baaxul ñaar yu bu benn riba la daal di wol mburu ba mu mokk nga laa ci tuuti gerte na gerte naflaay la dafa araam jël xobi bentinki dëbb ko def ci tuuti xob yi xuy ne laa la nguy la ribaa la def ca sunguf meew waa ji kay bu bëggoon sunguf meew bitig ba lay dem waaye waaye <laughs> ay borom nag dañoo bëgg ci mboole moo tax ñëpp bokk reer benn ñoom ah xone xone de de kam bi suuf <laughs> ah, ah, bi jali ah a net de sooda coon gis ki du ma tan si mujmen wala hen ndiyam dillina seeɗa tan yuppay dow kosam <laughs> moo jàllude ribaala ribaala baaxul te mbokk yi ñoo ngi ree waaye gis nga riba juróom ñaar fukki buntu la lu teg bi ci gën a néew bàkkaat mooy nit yéeg ci lal ànd ak yaayam sëy riba bi gën a tuuti ci bàkkaat boo ko doon seet bàkkaatam mi ngi tolloog nit ki yéeg ci lal ànd ak yaayam sëy kon xam nga lii baaxul de te képp kuy def riba balaa ngay dee yàlla na la nattoo feebaru lo dana yóbbu say bër ah nangam nangam wax yëpp mu mu jeex du mën a kii ci ngoon gi waxtu baa ngay dem te dama leen bëgg a yeewee kon dégg nañ ko laa taakulu riba bu leen lekk riba ad afan bu fekkee na amoo foo mën a denc bu ci banque yi mun nga dem denc ci banque yi nga xam lan lañ ca yokk nga génne ko saraxe ko wala muslimu naam ndax banque yi ñaar la banque bi bu goon mooy bu banque bi yokkoo ngeen ànd yokk bu daanoo ngeen ànd daanu banque bi denc nga fa benn million banque bi liggéey ci am ñetti million na ci génnee coonoom mu génne ci sa alal bénéfice ba ngeen xaaj ko ci digg bi ah lii nangu waaye yow ak neex na ak naqari na nangam pour cent ngay am lii la lislam bañ banque di yokk yéen ngeen di wàññeeku lii la lislaam bëggul waaye amoo foo denc ndax li anglais naan pick pocket ñi pick <laughs> mooy sàcckat yi da nga ñi rek ñu daal di ëpp yóbbu dañoo bëri mun ngaa yóbbu ci banque denc lañ cay teg nga xam ne riba la nga sarax ko miskin mu jeex nga génn ca comme ñoom duñ ko jox miskin yi yow nga jox ko miskin ñu jeex dégg nañu wax bi lii mun na am lii dana tax nit mun a denc ci banque yi euh, wala taakulu yaa ayyuhallazina amanu yéen ñu gëm yàlla la taakulu bu leen lekk riba adaafan mooy ay ful mu daaf la ñu fulfulal wala wattaqullaha na ngeen ragal yàlla te bàyyi riba la'allakum kon ngeen tuflihun da ngeen mucc gisoo am na ñuy jël ay jamono yële am na ku ma doon baatal ci ginnaaw géej gi jago koo tudd xam naa dëkk bi xam naa boobu booba nit ñi dañuy dagg bant bant kànja dem yóbbu ko ci machine bi ñu ñu wol ko da koy jaay ne sungu fi kànja la hmm? te loolu baaxul dafay andi tension yi soo suñu jàngoro yu bëri ay jabet ay tension ay hypertension ay cancer suñu lekk yi dong la ndax nit ki na am xaalis rek bu yeboon na nit ñi dee waaye moom na def lii man ma ne dagg bant kànja yi boole ko tuuti xobi kanja ak sungufi kanja di ko jaay naan kanja la déedéet daf riba la am ku ne nag lu tax ñuy jaay ngooñ ngooñ ñi te koy lekk xam nga ndox fii la toog tàmbal mu ne seen sànq mu ngi tere bant kanja te ñu ngi jaay ngooñ waxu ci dara ngooñ ñi te koy lekk wala fas moo koy lekk ah kon yii foo nekk da ngeen gis façon doomi aadama yooyu ah ay karapil lañu kon maa ngi naan wa taqul la kenn mënta mucc kenn mënut a mucc wattaqu naara da ngeen mun na safara àll ci safara ba nga xam ne a dat xadareef nañ ko lil kaafir ñu ne yéeféeri waati wullaa na ngeen topp yàlla wa rasul ngeen déggal sayyidina Muhammad la'allakum kon nga yéen ngir nga yéen tuuti amoon na yéex leen saare wala ngeen gaaw ci ilaa maqfiratin jëm min rabbikum bu boo wa jannatin arjana ngoo arduha yaatu waayam asamaatu subna wal arda suusi uy dat xadareef na ko ba defaare nañ ko lil muttaqina ñeel wax allazina doomi aadama yooyu nga xam ne yunfiquna dañuy jëriñe ci saraay bu ñu nekk ci jàppandal wa bu ñu nekk ci loraanga ñoom fu ñu nekk dañuy jëf ci yàlla wal kaasibina al-ghayz ñi nga xam ne dañuy won seeni mer wala afina ña nga xam ne dañuy jéggale ani naas ci nit ñi wallaahu yàlla day yuhibbu yàlla dina baaxe dana jàmmal al-muhsinin aaya bi dinaa ci fàttaleku saa su nekk Zeynul Abidin muy sëtu sëy Seydina Ali di turandoom turam dëgg-dëgg mooy Ali bun Husayn bun ali bun euh, euh, bun fatimata bint rasul hmm? dafa amoon benn jaamam bu koy sottil ndox muy jàpp ah ndox mi tëb euh, rëcc ko ñu ne dafa daalu mu toj ñu ne dafa rëcc ndox mi tuuru ci kaw sangam sangam daal di teel xool ko ba di ñàng ndaw si daal di jàng wal xaasimina wal kaasimina al xaysa ñii woon na mer wal kaasimina al xaysa ñii woon na mer ne na ko kasamtu xay fii wana naa sama mer mu ne wala aafina ani naas ñii jéggal nit ñi mu ne jéggal naa la mu ne wallaahi muhsinin yàlla bëgg na ñuy def lu rafet mu ne demal goreel naa la xam nga ñii ñoo ñu baax wallazina ña nga xam ne isa faalu bu ñu defee faahishatan lu bon aw zalamu wala ñu tooñ anfusahum seen bopp zakarullah ñu fàttale ko yàlla wastaghfaru ñu jéggale zunubi ñeel seen bàkkaar ya wa man yaghfiru zunuba kenn du jéggale bàkkaar illallah bu dul yàlla wala muy siru ña nga xam ne du ñu lang alama faalu ca la ñu def waxum ñoom ah yaalamuna xam nañ lañ defoon lu bon la ñu bàyyi ko ulaayka ñooñu jazaawum seen fay ja magfiratu mooy njéggal min rabbim boo seen borom ah, ay aljana ah yoo xam ne dana min taatiha ci al anhaaru xaalidin dañuy waay biir fiyaa ci aljana wane am xéewalam du jeex ajul amirina fayu xat xalat yooyu na min qablikum balaa ngeen di ñëw sunanun ay ay ay jaaruwaay ay yoon ah ay tëralin fa siibu dox leen filaa di ci suuf si fantu ngeen xool kayfa kaawteef kaana naka la nekkee aaqibatul mukazzibina mujj waayu bakkaatkat yi haza alquran dina bayaanun tegtaluwaay la leeruwaay la seetu la lil naas ñeel doomi aadama yi wa hudan alquran jubla lil wa mawizatun ak waar la lil muttaqina ñeel way ragal yàlla yi wala tahinu bu leen doyadi wala tahzanu bu leen naqarlu wa antumul a'lawna ndax dégg ngeen aaya bi Musa yàlla dafa ne ko innaka antal a'la waaw yow kenn waaye jullit yëpp nag la yàlla boole yéenay ay kawe ah antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu ngeen nekkee di waay gëm keroog bi su Uhud nag sonn ngeen ñu bëri dee nañ ci yéen in yamsaskum bu leen laalee qarhun ay gaañu gaañu faqad ci dëgg-dëgg masa laaloon na alqawma nit ña keroog Badar xaasuna ay gaañu gaañu mislu comme lu leen laa tey wateel gumu laa yaamu nu daawila bayna naas tey yow ëllëg sa rek kon bu leen xeebante fan yàlla di koy wëlbati tey yow la ëllëg sa morom la tey nga jekkale ëllëg doo jekkale kon boo jekkale dimbal ñu jekkawul wala ya'lamallahu li yëpp yàlla xam ne waaye mu feeñal ba ngeen xam ak dajina am ñu gëm yàlla waaye tege sa yàlla jàpp minkum seen shuhada ay seede ay ay ay shahid ah, ah, ah. ay martyr wallaahu yàlla laa yóbbu yàlla du baaxe mukk azalimin waaye tooñi wala yu mahiza mbir moom yàlla mu rëccantal allahu yàlla alladina amanu ñu gëm yàlla wa yam xaka mu nërmal alkaafina waaye tooñi am xasibtum moo ndax yéen da ngeen foog da ngeen daagu dugg aljana ah déedéet aljana du noonu am tadxulul jannata ngeen daagu dugg aljana wala maa yaalamillaa yàlla xam ne waaye du feeñal ba ñëpp xam alladina jaahadu ñu jihaad minkum ci yéen wa yaalamu daal di xam Hmm, asaabiina waaye mu ñi wala ka tam wala ka ci dëgg-dëgg kuntum nekkoon ngeen tam man na ne di mébét almawta dee min qablu jëkkan muy dikk antal xaw ngeen di dajeeg moom faka fakat ci dëgg-dëgg raaytu mu gis ngeen ko wa antum tanduna ngeen koy xool gite ngaas Muhammad nag bañ na dee na rek yéen ñëm ngeen daw Muhammad yonent dong la kon diyam boobu tan ngeen bàyyi diina yàlla ji wa ma Muhammadun illa rasulun qad xalat Muhammad du mu dara budul yonent gu min qabli ci njëkkam rusul yonent a afa in maata ndax bu faatoo aw qutla wala reyeef ko in xalatu ngeen ne waqeet dellu wëlbatu ko ala aqabikum seen seen ngeexu wa man yanqalit képp ko wëlbatu ko ala aqibay ci a bañ a topp yàlla ne Muhammad dee Muhammad moomul diina gi wala ñu dugal laa yàlla du los du kooku du lor yàlla seen ci dara wa sayajzi Allah yàlla dina fay ash-shakirin wa ma kaana li nafsin an tamuuta benn bakkan mun ta dee budul fekk yàlla moo dogal ci moom dee rek ah fu nit dee rek yàlla la illaa bi iznillah la mu ajjalam bu yàlla wu dig wa man yooyu képp koo xam ne nomm na sawaaba dunya képp koo xam ne addina bi la bëgg xéewalu addina bi tiyaabay addina nuuti danañ ko dikki danañ ko jox min aa wa man yooyu sawaabal aaxir koo xam ne la bëgg nuuti min ko ci dikkee wa sa nag ji xel si nañoo fay ashaakirina waaye sant yàlla yi te mooy ñi nga xam ne lu ñu am delloo ko ci yàlla yàlla na lii njëkk ci yow am na ñoo xam ne amoon nañ ay jafe waaye teewul ñuy jëf ci yàlla rek wakaay yi eh, xoolal mbir mi ngi nii ne waaw jombul lu nekkoon la min nabi aw yonente xuti la boo xam ne na maawu ànd ak moom jibbi yoona waaw ay ndongoom kasir lu bëre rek waaw waaye fa maa waaw dooye di wuñu li ma asaabu ngir la leen jot ci sabila ci yoon yàlla wa ma da'afu lottuñu wa mastakaanu miskin miskin luñu mbaadoolo mbaadooloñu walla yàlla mu hibbu dana baaxe yu hibbu dana baaxe dana bëgg dana fay askaab dana way muñi wa maa kaana nekkuloon xawlum seen kaddu ya illaa ndara an xaalu dañu ne rabbana ay yow suñu boroom ixfir zunuban ixfirana nag ñu jéggal zunubana suñu bakkari wa isaafana ak yàq ñu dal si suñu tarxiis yi suñu taataadi fii am na suñu mbir wa sabbir nga saxal axdaamana suñu ndëgg yi wanzu naa nga dimbale ñu alal xawmi ci doomi aadama alkaafira ñay way weddi faataamula yàlla dikkee leen sawaaba dunya yoolu adina wusnu saawal axirati ak rafetu yoolu alaxira wallaahu yàlla yuhibbu dana bëgg dana yool dana baaxe al muslimin waaye def rafeti yaa ayyuhal ladina amanu foofu la de yéen ñu gëm yàlla in tuti bu ngeen toppee alladina kafaru ñu weddi yàlla yaruddukum kon ñu delloo leen ala aqabikum seen gannaaw fala tanqalibu ngeen waññar biku ngeen wolbatiku xaasina ci waay perte de wallaahu yàlla mawlaakum moo yàlla mooy seen sang wa huwa xayrul naasir mooy ngeen ci ndimbalaakoon sannul xii xel si nañoo sànni fii qulubil ladina kafaru ci xol yi ñu weddi yàlla waaw ak ruba ak bi ma asraku ngir la ñu bokkale ci yàlla maa ci loo xam ne lam yu nazil wàcc wàccewul wàccewul bii ca moom sultaan benn lay wa maawam seen taqwaay ak naaru safara wa bii aka bon maswa zalimina taqwaay waay waay bon ya maswa ci arab bu bees bi mooy li ñu tuddee auberge xam de auberge ci arab ñu ngi ko tuddee ah, maswa wala maawa waa kay dégg nañ bi ñaari tur yooyu lay jël wala kat sadaqakumullah yàlla day dëggal na leen euh, boo ne mos waa baax na boo ne ma waa baax wala kat ci dëgg-dëgg sadaqakumullah yàlla dëggal na leen wa alaw diggam is fàttaleku leen taxu suuna ba ngeen leen di euh, faras faras bis ni ci coobereem hatta ija fashitum ba ngeen yoon jax wata nazatum ngeen xaccoo fil amri ci mbir mi wa asaytum ngeen mooy min ba'di ma araakum ba leen yàlla wone maa tuhibbuna la ngeen bëgg minkum ci yéen maa tuuti bon la ngeen bëgg min kum am na ci yéen man yuridu dunya koo xam ne addina rek la bëgg wa min am ci yéen man koo a ne yuridu axira àllaxira rek la bëgg summa sarafakum topp yàlla soppi leen am walis leen li yabluwakum ngir mu nattu leen wala qad afa ankum ñi daawoon yàlla jéggal na leen wallahi yàlla zu falin borom gëneen la ala moonu ci waay gëmi isfaq lépp leen ba ngeen di daw yéen julli di tu seyduna yéen a ngi déngadi yéen a ngi waaxañ waaxañ a ngi rëj rëj yéen a ngi tëbaka dal waaw yéen a ngi lay yéen a ngi lay lay ah toujours dana ngeen di lay lay wala taxaw bu kenn du jéem a tax taxaw tax taxawlu ah kenn du jéem a aj ajlu ala ajin kenn ci yéen te wa wa rasul sayyidina Muhammad yad'ukum mu leen di woo fii xaakum jëm seen àllaxira ngeen am yàlla fa asaabakum jot na leen mu jotal leen ak xunju bi xam ci xunju goo xam ne du leen bàyyi ba yow ma qiyaamati bi ngeen dawoon lii lépp di kay laa taasolu ngir ngeen bañ a tiisu ala maa faatakum ci leen faat wala ma asaabakum ci taakon leen jot ca Uhud wala yàlla xabiirun aji dañaakoon kumpala bi ma taamaloon ci lépp ngeen di jëf su ma topp waaw soldat bu demee bëggee muntu lan moo fa nekk xel gu dal ah moo tax yàlla na su ma topp anzala la wàccee aleykum ci yéen min baadil xam mi gannaaw xunjuga amatan ak wóolute noasan ngeen dem bay gémmante yaxsha di muur taayifatan wa ta'ifatun am na beneen kuréel qad ahammatuhum mu yittal ne leen anfusum seen bopp yazununa billahi ñuy foog ci yàlla xayril haqq lu dul dëgg zannal jaahilati joortag waay réeyi yaquluna ñu ngay naan hal lana min amri hal lana min amri min shay ndax mbir mi ñun am nañ ci dara xul waxal innal amra mbir mi kullaw lépp lillahi ñeel na yàlla yukhfuna fi anfusihim ñu ngi nëbb seen bopp maa loo xam laa yubduna laka duñ la ko feeñal yow Muhammad yaquluna ñu ngay wax law di ñu minal am ci mbir mi shay'un dara maa qutil na dee ku ñu rey fi fii xul neel kuntum bu ngeen nekkoon fii buyutukum seen kër yi la baraza dana génn allazina a nga xam ne kutiba dogaleef na alim ca ñoom alxaslu xa ma ilaa madaajim jëm seen tëruwaaya wala yabli allah yàlla dina nattu ma fi sudur li seen dënn yi gëm ge gëma diga wala yu maxrisa waaw yàlla dana rëccantal yàlla dana dana feeñal yàlla dana dana dana nal waaw yàlla dana xent maa fi qulubikum li seen xol yi wala yàlla alimun aji xam ne bisaati sudur li ci biir dem nii inna la si na ña nga xam ne tawallaw daw nanu nee nañ waqeet minkum ci yéen yow ma taqaakara ba mu dajee aljamaani ñaari mbooloo yi inna ma salsalahum dara tarxiis loowu leen dara taataatadu leen lu du seytaane seytaane moo leen nërmal di baax di maa ci lenn la nga xam ne kasu bu fàgg lañ ko wala kat afallah yàlla dëgg-dëgg yàlla jéggale na an humoon ci ñoom inna allah naka yàlla day xafuur aji ci ku balu xalimun aji diineen la du la topp ci dara yaayu la dina am na yéen ñu gëm yàlla laa takunu bu leen mel kal la dina naka ña nga xam ne kafaru weddi nañu wa qaalu ñu ngay wax li ixwaanin seen mbokk ya za darabu bu ñu saddee bu ñu tukkee bu ñu demee flaati ci suuf si aw kaanu xusan wala ñu nekk di waaye jihaad law kaanu indana bu ñu nekkoon fi ñun maa maatu kon du ñu dee wa maa xutulu kon deefu leen rey li yëpp li ya jalallah yàlla mi ngi defee nii ah zalika hasratan muy tiis fii qulubihim seen xol yi wallah yàlla yuhyi ñi fi nekk yàllaa leen fi bàyyi di leen dundal wa yumitu ñi dee yàllaa leen rey wallah yàlla basiwul aji njàccaar la yàlla aji jonn la bi ma taamu ci li ngeen di jëf wala in qutiltum dem reyef wallahi dem reyef na leen fi sabilillahi aw mittum wala ngeen dee la maghfiratun ci yàlla mooy ñuy jaamu yàlla ñuy ragal safara wa rahmatu yërmande mooy ñu jaamu yàlla ngir arjana xaywa moo gën min maa teg moo li di dajale wala in mittum bu ngeen deewoon aw xultatum wala reef leen la ilallahi tusawun def leen pëng ngeen jëm ci yàlla mooy ñu jaamul ngir yàlla jox leen arjana waaye jaamul ngir mu musal leen ci safara waaye fa bima rahmatin minallahi ngir yërmande gu bawoo ci yàlla limta lahum nga nooy ci ñoom muhammad moo baaxoon sallallahu alayhi wa hmm? am na benn waay bu ko tiim ñu ko tuddee di suur bun xaaris ne ko Muhammad yàlla yàlla gi ngay wax kan moo dox sama digganteeg yow yonent bi ndeysaan ci baatam bu tedd ga mu ne ko ki ma bind bind la def bakkan bi ci man waaw moo may aar ci yow mu tiit jaasi gi daanu Seydina Muhammad jël ko ne ko kan moo dox sama diggante yow mu ne ko xanaa nga gën ma rek sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko demal jéggal naa la ah seetal waa Makka keroog ba mu ba ñu leen téye te ñoom ñoo ko dàqoon mu andi doole ne waa Makka dan ngeen foog lu ma leen di def ñu ne ko karimun ibnu axin karimin ku baax nga doomi ku baax nga doomi mbokk ku baax nga mu ne isabu wa antumu tulaqa dem leen yeewi naa leen ñu la jéggale wa makka sallallahu alayhi wasallam fa bi ma rahmatin ngir nga yërmaande min allah gu bawoo ci yàlla limta nga nooyee lahum ñeel leen walaw kunta cey boo nekkoon fassan di aji xottantal ralisal qalbi di aji wow xol lan faddu kon ñu tasaaro min hawlika sa kéewal fa afu anu na nga leen baal wastaghfirhum nga jéggaleel wa shawirhum na nga diisoo ñoom fil ci mbir kon diisoo lu baax la de fa iza azamta boo dogoo nag fa tawakkal na nga wéeru alallah ci yàlla inna allah naka yàlla yuhibbu dana baaxe al mutawakkilina waaye wéeru ci yàlla diw daanu dafa wéerul woon ci yàlla daf ko cofoon ah diw daanu na dafa cofoon yàlla waaye boo wéeroo ci yàlla doo daanu mukk eh, in yansukumullah bu leen yàlla dimbalee ndimbal ndimbalam fala ghaliba lakum leen aji ci yéen way yarzuqkum bu leen yàlla euh, toroxale wala mu noom mu leen a toroxal bu yàlla nermale mbaa mu denc yéen ah kon ko man zalla jaana kan yarzuqkum moo leen a dimbale te min baadihi gannaaw yàlla wala laa ci yàlla képp fal yatawakkal na wéeru fa al mu'min waay gëm yi ah am nag bu ñu li ñu jël ci xare am ñu koy sàcc di yóbbu yàlla ne bu leen xaasaatu wa maa kaana jaadu lin nabiyyin ci aw yonante an yor an yor Allah muy gëx wa man yaxlul képp ku gëx di xaasaatu yaati dina dikkee bi maaxal la la mu gëx yowmal qiyaamati lépp loo sàcc yowmal qiyaamati danga koy yenn andi kon ku sàcc béy wala wala wala ganaar yow booy dikk yowmal qiyaamati keew keew bi dina la sonal hmm? su ma toppatu waxaale jeex na lewal kullu nafsin bakkan bu nekk maa am la mu jëfoon waxum laay soo ma defu leen tooñ man tabaa moo ndax ku topp ridwaana laay ngir mande yàlla kamam du tolloo koo xam ne ba a dafa dellu bi rada bi sañ ak yàlla ànd ak sañ mën a laaj ci yàlla wa maawam seen tàppwaaye jahannam mooy safara wa bi saaka bon almasri yu ruwaay ba xum ñoom day darajaatum ay daraja lañ ànd laa fa yàlla duñ tolloo daraja de wallaahu yàlla basirun njàccaar la damay amoon ca la ñuy jëf laqad ci dëgg-dëgg mën na laa yàlla wàccee na alal mu yàlla xiiwtal na waaw yàlla baax baaxtal na yàlla yiwtal na alal moo na ci waaye gëm yi is baata ci ba mu ñoom rasulan aw yonante muy Seydina Muhammad mu bokk ca ñoom ah yatlu alayhim di leen jàngal ayat yi alquran wa yuzakkiihim mu leen di sellal yoonu sufiyanka yaa ngoog wa yuallimuhum mu jàngal al kitaab alquran farataa ngoog wal ak xeer muy sunna wa in kaanu déet nekkoon nañ sax min qablu balaa Muhammad di ñëw ah la fi dalal mubiin bokk ci waaye réer réer gu biir aw lamma asaabatkum bu leen faqad asabtum jotoon ngeen mislaha ñaari toolu noonu keroog bala rey ngeen juróom-ñaar jàpp rey ngeen juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk kon Uhud buñ leen gañee du ngañaay de da ngeen di defar jiwaat xultum ngeen naan ana hada lii nan lay xewe xul neel huwa min indi anfusikum fa yéen la bawoo inna allah naka yàlla de qadirun aji dogal ala kulli shay'in ci bépp mbir wa ma asabakum lépp leen jot yoomal jam yoomal taqaaka ba mu dajee al jamaan ñaari mbooloo ma fa bi isnillahi coobara wala yàlla mal a ngir mu xam waaye gëm yi wala yàlla ma ngir na xam alladina naafaqu ñay na fekk ak ña gëm yàlla wa qiila waxeef la um ñeel leen ca àlaw dikk leen qaatalu ngeen xeex fi sabilillahi aw it fa wala ngeen jëri waa ngeen défense islam xaalu ca lañ ne law naa bu ñu xamoon xitaalan xare la tabanaakum kon ñu topp leen xum ñoom day yow may dina keroog lil kufri ak weddi yàlla aqrabu lañ gën a jege ñun hum ci ñoom lil imaan ci gëm yàlla bu neexee ñu doon ay jullit bu naqaree ñu doon ay naafeq yàlla nañ ci yàlla musal yaqulun ñu ngay wax bi af bi afwaam ci seen làmmeñ yi seen gémmeñ yi maa laysa fi maa laysa fi qulubihim li seen xol yi wallahi yàlla alamu xam-xamam daw raw bi maa yeg sumoon ca lu ñuy nëbb na ña nga xam ne xaalu ñu ngay xaalu wax nañ ixwaanum seen mbokk yi waqaaw te fekk ñoom ñoo njëkk a jekki demuñu bàyyi ku bëgg a dem dem ñu we naan law ataaw naa cey bu ñu toppoon maa xutlu deefu leen rey fadraw na nangeen na ngeen jëñat ngeen jëñ na ngeen yëx na ngeen buddi na ngeen demee anam fusukum wali seen boppal moo ta dee in kuntum dem nekk in saa di waay dëggal yàlla ne na ña doon xeex nag ba dee ci toolu yàlla dañoo làqatu waay deewuñu de laa tax sa bana lal bu foog alladina ña nga ne qutilu reyeef na leen fi sabilillah ci yoonu yàlla am waa waay dee lañu bal li fi nekk ahya waay dund lañu yurzaquna dees na leen wërsëgal inda rabbim fa seen borom seen barsax tarihi na ñuy waay bég bi maa ataw mu laa li leen yàlla jox min fali ci ngeneelam wa yastabshiru na ñuy sàkkoo bég lool éy eh, sama bu jihaadoon ba ñu rey ko kon xéewal bi mu am ci sama doom bu jihaadoon ba rey ko kon xéewal bi mu am ci wa yastabshiru na ñuy sàkkoo bégu billazina ci seen mbokk yi nga xam ne lam yàlla xaqu jotee bu ñu biim ci ñoom min xalfihim seen gannaaw ala waawe la ala la ala xawfun la day waaw déet déet déet tiitaanga am laa la allah xawfun déet ci tàngaaleen ca ñoom la weesu yàlla du leen ko jàppe wala am yaxsanun lay dikk waaw ñu caaga ñu yàlla du leen ko jàppee ah yastafshuna ñuy bég bi ni'mati laa ci xéewal ci bi ni'mati ci xéewal mina laay bu boo ci yàlla wa farinan ngëneel anna allaha naka yàlla day loolu la du laayi diw yàlla du sànk mukk waaw ajal muhsinin na xisib la de romb naa xisib Hmm? yéen leen leen yal na yàlla fay leen yàlla bu yàlla tas yaakaar yi yal na yàlla kawel leen yal na yàlla xeetal leen ay déwéni déwén di jaay Seydina Muhammad